qaala samaahatu al-imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fa xalaqu llaahi fa xalaqa llaahu al-xalqa kullahu wa axrajahu min al-adami ila al-wujuudi illa al-insaan ila aaxiri kon ci al-kunuuz al-ashara ci al-kanz as-saani ñaareelu kanz bi ci fasl bi ñuy wax maraatibul wujuud Euh, al imam Salahuddin At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani ci suñu bi weesu euh, mi ngi doon wax wax ju joo xam te ne jàpp ci ci lañ ne woon dañ ciy dellu siwaat ci benn wàll am na wàll goo xam ne dañ ci waroon dellu siwaat mooy ñaareelu mooy euh, mar ñetteelu martaba te mooy martabatul asma wa sifat maanaam martaba turu yàlla yi ak ay meloom gisoon nañ ne martaba boobu bi mu génnee ñëw ci nekk-nekk yi euh, te nekk-nekk gi ci boppam mooy azzatul aliyya ñu nekk-nekk buur yàlla subhaanahu wa taala ko moom ci boppam dafa aajowoo ci ay mbir maanaam dafa aajowoo ay jëmm ay mbir yoo xamante ne ci lay feeñale moom ay atte maanaam tur ak melo yi dañ ciy mën a feeñal ay atte ndax ki tedd mooy alkarim muy tur yàlla la subhaanahu wa ta'aala kon muy alkaram muy teranga nekk ci moom su fekkente ne amul ku teral maanaam bu boobaa moom du mën a feeñ maanaam euh, li nga xam ne moom mooy rólam du feeñ ki nga xam ne mooy ki yaatu yërmande su dee ke ñuy yërëm néewu fi moom tamit euh, du maanaam euh, feeñ loolu moom moo tax mooy sabab bi tax tur yàlla yi daa di sàkku seen maanaam dundi maanaam li ñuy dunde te loolu moom tax ñuy bëgg ci di dundee li nga xamante ne moom mooy fi ñuy feeñee te li ñuy feeñee du dara lu dul bindee fi loolu moom moo tax mu ne ñoom day fa hiya ilaa quutiha ahwaju min ñoom ni ñu soxlawee li ñuy dunde mu gën a maanaam ñoom aajo boobu ñoo ko gën a aajowoo li ñuy dunde que li ñuy dundee di leen aajowoo maanaam mooy boroom subhaanahu wa taala dafa nekk koo xamante ne dafay bëgg di feeñal boppam loolu moom moo tax bokk na ci turam bi di arrahman ak arrahim bokk na ci mooy ne doomu aadama moom soo baree loo koy ñaan may ma may ma may ma may ma may ma waa lii may ma ko lii may ma ko waaye waaye saa yi lii nag gis nga loolu su waree euh, ma laa may lépp quoi maanaam li ngay ñaan yëpp mënu ma ko may quoi voilà parfois tamit bon doylu quoi euh, benn moment di nga ko ko wax wala boog nga waxe ko ko noo ko xam noo day day am limite daal maanaam ak lu waaji yéwén yéwén yéwén day léeg-léeg mu am limite alors que borom subhanahu wa ta'ala contraire bi moom soo ko ñaanul dalay mere moom boo ko ñaanee ñaana ñaana ñaan mu di la jox di la jox di la jox bul dem mukk ci niveau boo naan man léegi man non non yàlla nag fi mu toll ko ñaanat wala de vraiment bëggatuma ko ñaan wala yooyu déedéet soo yàlla dalay mere contraire bi par rapport ak doomu aadama voilà ndax yaatu ma def ak terangam bu yaatu ci mu def subhaanahu wa euh, léegi kon ba nga xamante ne mbir mi noonu la demee turu yàlla yi ak melo yi dañoo soppoon ci feeñal seen euh, seen dayo seen mbir maanaam ñu feeñal ko ci mbindeef yi ci am am gi mais xam nga tur yi en réalité euh, duñu jeex duñu xaaj bon dinañ ci ñëw ci chapitre bii di ñëw mooy al iman bi ma tasamma Allahu bihi nafsahu dinañ ci ñëw mooy gëm gi ñu war a gëm yàlla tur yi mu tuddee boppam incha allah mais ci tënk dañuy ne tur yi dañoo am lu ñu tuddee maanaam euh, dañoo constitué wu déjà duñ jeex amul amul fu ñu yem amul amul fu ñu yem comme ni xadis bi nekk ci bi bi mu wax voilà inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min xalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaybi kon mu nekk tur yoo xamante ne euh, borom subhaanahu wa ta'aala moo leen amal maanaam astaghfirullah maanaam turu yàlla yi la maanaam maa ngi lay ñaan ci bépp tur boo xam ne yow bur yàlla mi turu yi dafay rek ma lay yëkkati ci bépp tur boo xamante ne ñeel na la wala sammayta bihi nafsaka te tuddee nga ko sa bopp aw àllam aw anzaltahu fi kitabika mu nekk tur boo xamante ne moo xam da nga ko wàcce ci sa téere aw allamtahu ahadan min xalqika maanaam wàcce ci sa téere mu feeñ la ñuy wax mais sinon tur yàlla yëpp ñu ngi ci alquran ci anam gu feeñ wala ju nëbb aw allamtahu aw allamtahu ahadan min xalqika wala boo xamal nga ko kenn ci sa mbindeef yi aw istasarta bihi fi ilmi ghaybi indaka wala boog nga daa koy jël téyil ko sa mu nekk ci xam-xam kumpa fa yow subhaanahu wa kon loolu tur yàlla am amuñu limite mais li ñuy ñàkk ñàkk am limite yëpp dafa am yu ñu tuddee asmaul ihsa maanaam mooy tour yi nga xamante ne ñoom ñoo teg yeneen tur yëpp Euh, dañ leen di wax al asmaul yi nga xam ne ñooy li rafet borom subhaanahu wa ta'aala moom ci boppam wax na ne walillahi al asmaul husna fad'uhu biha ñeel na buur yàlla subhaanahu wa ta'aala tur yi nga xam ne ñooy yi yaa rafet kon na ngeen leen ko ci na koy woowe quatre nga xam ne ñooy turu yàlla yi lu looloo tax le fait ñu ne nekk nombre boobu quatre-vingt-dix-neuf loolu tax ñu leen di wax euh, al asmaul ihsan maanaam turu peek maanaam euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax xadis mi ngi ci saxexe mu ne euh, lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha daxala janna buur yàlla subhaanahu wa ta'ala dafa ame juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñeenti tur képp ku leen peek dana dugg àjjana sauf que yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax quatre vingt yooyu tudd leen yenent bi tudd leen sallallahu boroom xam-xam yi kenn ku ci nekk yaay def sa ijtihad daal di wax ne tur bi ak tur bi ak tur bi ak tur bi ñoom ñi laa boole muy quatre vingt mais li gën a sax ci mbir moomu mooy ne tur yooyu dafa nekk tur yoo xamante ne euh, xam-xam yi dëgg-dëgg mbir mi <coughs> boroom subhaanahu wa ta'aala du lu dul len nag ñenn ci jaamam yi ku mu sopp dëgg dëgg dëgg la koy wuññil euh, <coughs> te yeneen bi sallallahu alayhi moom wax na ne quatre vingt dix moo tax mu ne mi'ata illa wahid mu ne téeméer ba mu def benn parce que day bañ boo waxee quatre-vingt-dix-neuf nga jàpp ne bari waay bi la ciy dugg mu ne na nag téeméer lañ ba mu benn mais moom tudd leen ba pare mu ne leen ku leen peeg nag day dugg àjjana parce que tur la yoo xamante ne ñoom ñoo ëmb yeneen tur yi ci def yëpp te yeneen tur yi ñoom ñii ni ñu caractériser dañu groupe groupé ci ay lu ñu tuddee ay sadana ay sadana minal asma maanaam sadana moom mooy ay kiiraay maanaam yoo xamante ne ay xujub lañ mooy ay kiiraay la ñuy doon gis nga euh, sadanal euh, bayt moom mooy euh, kii bi néegu gi am na benn rideau benn genre kisa mooy càngaay boo xamante ne moom lañ koy muuree loolu sadana la tudd ñi ciy liggéey tamit sadana lañ leen di wax maanaam tur yàlla yi noonu maanaam kaaba gi ni mu demee noonu parce que kaaba gi mooy symbole vraiment tur yàlla yëpp euh, te moom moo ko moo leen moo leen centralisé parce que adduna bi bi ko yàlla bind ci kaaba gi la départ point big bang bi explosion maanaam bon pas explosion euh, euh, kii bi dis dissociation bi pas voilà donc utiliser terme bi nga xam fa fa takk naaxuma kaaba gi moo nekkoon centre bi et que tur yàlla yëpp noonu lañ ci nekke taxawee ci quatre vingt accent bi loolu moom moo tax kaaba gi nekk symbole ismullahi al-azam tur yàlla bu mag bi euh, moo tax suuf si ñu bindee jëmm yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy yaramam parce que kenn ku nekk suuf biñ la rob foofu lañ la suuf soos lañ la bindee moo tax suuf si ñu bindee yenente bi alayhi salaatu wassalaam en réalité suufu kaaba gi la woon Euh, moo tax Kaaba gi ak fi mu fi yeneen bi saa sam tëdd Madina même suuf si la euh, parce que bi kii bi amee mbënd mi mooy jamono yent yàlla Nuh alayhi salaam la suuf soosu maanaam biñ bindee yeneen bi sallallahu alayhi bindee jëmmam laa a wax ci la toxoo dem mu nekk fii Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam moo tax mu tëdd foofu moom ak Seydina Abubakar ak Seydina Umar radiyallahu anhuma ak ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu robee leen foofu ci Baqiya al-Gharqadi ndax suuf soosu lañ leen bindee kon ñi nga xamante ne euh, mais ñoom ñett ñi ñoo gën a jege wantoo euh, nga xamante ne ñoom ñooy euh, kon kon ni ni ni mu amee lool noonu la yàlla yi maanaam liñ ci dugg mooy kaaba gi ni mu amee genre maanaam càngaay googu ñi liggéey ñi ci wër-wër mu ñëwee ci monde turu yàlla yi dégg nga foofu maanaam mooy alamul asma mooy monde turu yàlla yi da gis ne turu yàlla yi ci seen bopp ñoom ñoo nekk maanaam ñoom tam dañoo am ay sadana maanaam dañoo am xeetu càngaay googu ak kiiraay googu am ñu nekk ñoom ci biir symboliser maanaam dajale eh, donc ensemble tur yoo xamante ne ñoom ñoo ci ne gis nga ni bi ñuy wax par exemple ci maanaam maanaam Malik par exemple boo leen fàttali ko euh, mooy mooy euh, martabatul mulkiya ak euh, bi ñuy tudd ci maraati bi martabatul ul martabatul uluhiyya ni mu ëmbee yeneen yi martabatul rahmaniyya ainsi de suite martabatul rabbiyya ainsi de suite martabatul malikiyya nga xam ne turu turu jëf ci moom la aju loolu moom la ñuy wax xadana maanaam ce al Malik moom moo leen ëmb ñoom ñi nga xamante ne ci jëf yi aju Euh, benn bu ci nekk biñ ci tollee ci martaba bi wax nañ ci yi ci aju ci moom maanaam yooyu yëpp aju ci moom nag lool bu boobaa moom mooy sadana mooy turu yooyu yëpp maanaam moom moo leen mooy seen kiiraay moo leen ëmb wala hmm, téye ñoom biiram la ñu li maanaam euh, seen seen jëf yeeg seen doxalin yëpp ci biir loolu lay aju léegi tur yëpp nag dañ ko am dañoo am yooyu noonu ay sadana léegi ñooñu xam ne ñoom ñoo Euh, comme que ñoom ñoo yor caabi magasin yi ubbi xéewali asamaan yi suuf si moom lay wax naan lahu maqalidu samawati wal ardi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala moom moom caabi magasin yi asamaan yi suuf si mooy kon à travers tur yi nag la ñu koy ubbee bu ko defee tur yàlla yi bi ñu yoree maqalidi sauf que euh, xam nañ ne ñoom mën nañoo dañuy jariñe dañuy mën a euh, def euh, ak dindi ah ak yu mel noonu moom dañ ko xam nañ ne dañ koy def te kenn ku ci nekk dafa am ci groupe <coughs> ak ay mbir yoo xamante ne ci ngay appliquer wu ci kaw loolu tur yi dañoo xaajaloo buñ ko xoolee globalement ci ñetti xeetu tur asma'u zati asma'u sifati ak asma'ul af'ali tur yi nga xamante ne ci nekk nekk gi lañ aju Euh, yooyu am nañ mu am tur yi nga xamante ne maanaam comme an-nuuru comme al-haqqu comme as yooyu comme al-ahadu ak yi nga xamante ne euh, mooy tur yi nga xamante ne euh, ci biir yi nga xam ne dañoo aju ci azzaat bi seen bien Allah te moom mooy seen chef ñoom ñëpp Allah moo te am na tamit tour yi nga xamante ne ñoom Euh, comme ay damir lañ maanaam mooy li ñu tuddee pronom personnel yooyu ay tur yàlla yu mag lañ yoo xam ne asma zaatiya lañ maanaam turu nekk-nekk lañ comme ana anta huwa yaa ngi dégg ak kaaf bi nga xam ne mooy kaafu muxaatab ainsi de suite euh, noonul muxaatab mooy euh, kaaf kaaf bi mooy comme iyyaka waaw iyyaka voilà innaka antal ghafurur rahim wala innaka antat tawwabur rahim ainsi de suite kaaf boobu ak euh, nuun bi nga xam ne moom mooy comme bu naan inna anzalna ak nahnu inna nahnu nazzalna dhikra comme yooyu noonu mooy ñun voilà euh, ak yaa bi nga xam ne moom la mooy yaa muxaatib bi mooy maanaam inni maanaam yooyu noonu yooyu yëpp ay turu yàlla lañ yoo xamante ne ay turu zaat lañ nekk-nekk bu borom subhaanahu wa ta'ala la ci ay maratib ay dimension yoo xamante ne certes dinañ am tuuti wuute gu ci nekk mais euh, ay ay mais ay turu nekk-nekk buur yàlla subhaanahu wa ta'ala loolu moom moo tax léeg-léeg euh, ñenn ñi xamul dimension yooyu loola dañu ne huwa du turu yàlla et que damir la rek mais fekk ne xamuñu ne turu yàlla yi gën a lañ bokk la bokk am na sax ñoo xamante ne ci dimension yu kawe lañ ne ci maratib ay maqamar yu kawe kawe kawe lañ ne yegg vraiment ci niveau yu extraordinaire te pourtant ñoom dañu ne bismillahil azam wóla te ci yeneen dimension day nekk anta ci yenn dimension day nekk ana ainsi de suite toppal loolu euh, <coughs> tur yàlla yi <coughs> loolu ay tur nekk-nekk lañ moom asma usifat ay tur yoo xamante ne tur yi melo lañ euh, moo tax turu melo yooyu nag bi nga xamante ne moom mooy ar-rahman maanaam moom moo ci ëpp doole euh, ndax ar-rahman tur la boo xamante ne dafa nekk en même temps turu zaat nekk-nekk ba pare nekk en même temps ci turu sifaat maanaam turu melo yooyu kon mu am ay turu yu ci nekk am turu yi nga xam ne turu af'aali la mooy jëf yi <coughs> léegi turu jëf yi par exemple melo moom mooy comme al-qadir al-alim al-hayy masalan yooyu noonu voilà euh, maanaam al-alim mooy aji xam ji al-hayy mooy aji dund voilà as-sami'u aji dégg ji al-basiru aji gis gi voilà al yooyu noonu ay turu melo lañ mais ar-rahman dafa nekkaale moom dafa dafa dafa dafa yoraale ñaari dimension yooyu yooyu bi ñuy gis martabatu rahman yi gisoon nañ ko ne dafa am dimension zaat ak dimension asma ak sifaat yi euh, <coughs> am ay tur nga xam ne asma af'al lañ mooy ay turu jëf voilà mooy comme ar-rafi'u mooy ki yëkkatiwaate al-xaafidu ki wàcce ad-daaru ki lore an-naafi'u ki jariñe yaa ngi dégg ar-rahimu mooy ki yaatu yërmande maanaam mooy ki yërëmaate voilà loolu moom bokk na ci li wutal rahman ak rahim rahman moy ki nga xamante ne ar-rahmatu sifatuhu mooy yërmande te daf ci fees dell alors que rahim mooy ki nga xamante ne fa'il la ci ci rahim ki yërëmaate maanaam mais rahim mooy mu mubaalaxa la mooy dañ ko extrapoler maanaam mooy dafa yaatu yërmande maanaam dafa bari lu muy yërëme ak ñu yërëm ak anam jum leen di yërëme maanam turu jëf la ak turu yeneen yi yéy jëf nga xamante ne ay turu jëf lañ voilà ci kaw loolu euh, tur yu yàlla yooyu nag maanaam loolu moom moo tax nit ki dimension bu mu ne day am benn ci tur yi boo xamante ne day manifesté woo à travers tur yooyu ce qui fait que nit ki nga xamante ne moom euh, dafa amee benn maqaama ne day faral di melowoo benn ci tur yi ci turu yàlla yi am na nag tur xam ne dañ koy kenn du ko incarner dañ koy euh, dañ koy kii kese dañ koy euh, dañ dañ dañ dañ dañ ciy ajou rek dañ koy dañ ciy attaché wu dañ ciy ta'alluq moo ci am mais pas taxaqu parce que turu yàlla yi ñaari dimension yooyu lañ ci mën a def mooy li ñu tuddee ta'alluq mooy dañ ciy aju voilà mooy nga gëm ni tur bi tur yàlla la mais tamit tur bi yow nga aj sa xol ci ne yàlla moom moo melo woo tur woowu maanaam melo bi tur bi ëmb yow nga aj sa xol ci ne yàlla moo ko melo woo c'est que yow da ngaa aajo woo boroom bi nga xam ne moom moo melo woo tur woowu comme masalan nga gëm ne yàlla moom mooy boroom teranga gu yaatu gi bi matale gi nga loolu nga gëm ko gëm ne tur yàlla la ba pare nga aj sa xol ci ne teraanga googu yàlla am yow da ko koo aajowoo te da nga koo soxlawoo te doye di ngir ñi maanaam ba nga xamante ne munoo def lu dul ne faw da ngaa soxla maanaam yow munoo maanaam munoo ko bañ am boo ko amul rek torox kon aajowoo nga ko nga aj ci sa par exemple loolu eh, exemple la donc yooyu yëpp tur yàlla yëpp dañ ci ajoo noonu maanaam dañ ci aju mais parfois turu yàlla nekk tur boo xam ne ay melo yu bari dañ ciy ànd dañ ciy ne voilà ay melo yu bari dañ ciy nekk du nekk benn melo rek comme par exemple latif latif tur la boo xamante ne euh, da ngay da dafa aajowoo ci maanaam borom subhaanahu wa taala maanaam mi euh, nga xamante ne noonu la xamee lépp moo tax latifun xabir maanaam mooy ne xam na lépp ci anam gi mu sewee donc yow da ngay gis ne loolu melo la ci mooy xam-xam gu mat gi te sew ci latif la dugg melo la bu feeñee ci boobu di latif mais am na beneen moom mooy ñeewante gi nga xam ne moom la ame ci jaam yi loolu tamit dafay feeñee dafay kon loolu tamit latif la voilà et que euh, ne moom fi muy jaar ba jariñ nit ñi tamit dafa sew njar boroom njariñ gu rëy gi te fa muy jaar dafa dafa subtil dafa sew loolu tamit latif la kon nga daal comprendre que ni melo yooyu yëpp dañoo daje ci benn tur buy latif eh, ba lenn lu ci mu jox ko àqam ni mu ko ko war a joxe maanaam lenn lu ci loolu tamit ci latif melo yooyu yëpp nag kon buy aju ci latif day aju waale ci melo yooyu yëpp léegi nag euh, loolu mooy taalluq ci tuur yi nga ciy aju léegi dafa am lu ñu tuddee tahaqquq mooy da nga koy incarner loolu nag bu tur yëpp lañ mën a incarner par exemple Allah kenn du ko dañ ciy aju kese mais kenn du ko incarner kenn du ko incarner loolu la loolu lañ ci dugg bëgg ki su incarner benn tur di ko melowoo loolu yow da ngay gis ne kii maanaam ku xam dëgg-dëgg maxaama yi ak ni ñu taxawee ak martaba yi ni ñu évoluer moom bu gisee nit day maanaam su ko xamee nii gis ko ni muy soppandikoo ni muy waxee ni muy defee ni muy soppandikoo day xam ne kii maxaama sangam la yor ndax tur sangam la incarné et que tur yii moom mooy martabaam maanaam moom loolu daf koy mën a dimension boobu daf koy mën a teel a gis da koy mën a xam ràññee ko ba mu def ki nga xamante ne day def ay tanazulaat c'est-à-dire que moom boroom xaal la ci benn maam nekkul ne benn maxaama la yor bu précis mais day day day euh, maam day jóge ci yenn xaal dem ci wàcc ci beneen xaal boo xamante ne moo gën a suufee euh, pour incarner benn tur parce que moment bi loolu la laaj voilà donc loolu bu boobaa boo ko gisee mën nga koo yaakaare maxaama boo xam ne moom ba mu ko weesoo kenn xamul kañ la voilà ba mu des nag ki nga xamante ne moom mel na ni moom yegg na mu makaama bi waa ji yegg moom su ko gisee mu wàcc def tanazul maanaam condesa nan lañ koy condescendance lañ koy wax ci tubaab maanaam wàcc na ba ci suuf ba gën a àgg ci benn niveau bi nga xamante ne dafay tolloo ak dimension boobu boobaa moom dina ne noo kii dafa def dafa wàcc mais du lii mooy maqaamam moom dina ko mën a xam Euh, comme nit nit bi nekkee ak xale yi par exemple di wàcc ba seen niveau di mën a wax ak ñoom langage buñ comprendre muy foo ak ñoom telewul ni compétence am ci foo xale yi la yam déedéet euh, mais munul def leneen ci circonstance bi mu nekk xaal boobu la laaj noonu la demee maanaam nit ku ne xaal bi nga ak bi nga ne mais parfois da ngay soxla wàcc ci beneen dimension ngir circonstance bi ngir condition yi nga xamante ne moom la moo moo xew ngir nga mën a doxalee noonu après nga yéegaat fi ne kon loolu tamit lu mat a bàyyi bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la ci biir feeñuwaay yooyu noonu nga xam ne mooy euh, feeñuwaayu mi ngi mel ne rek euh, ma bert euh, berti démb rek maa ngi am benn mbokk bu <laughs> ma ci doon waxtaanal fekk ñuy wax ci affaire yenn gént yi et cetera tout ça ma ko doon expliquer yenn dimension yi ñenn ñi yaakaar par exemple parfois ñenn ñi dañuy am yenn affaire yu ñu gént ñu foog ne maanaam ñoom ñu ja maanaam ñu ñu teg seen bopp ci yenn dimension yoo xamante ne en réalité gént bi daf leen a nax parce que gént dafa bokk ci yi nga xamante ne ay réalité yu bëri dañ ciy ne parce que boo xoolee euh, turu yàlla yi ni ñuy formé wu maam li nga xamante ne noonu la ñu évolué ci noonu la ñu nekkee même soo ko xoolee sax da ngay gis ne dimension alamul misaal boobu daf cee mooy parce que ay alamul misaal waxoon nañ bi ñuy gis ci awalamul insaan euh, ci chapitre boobu gisoon nañ ne gént ci dimension yooyu lañ koy defee maanaam ci alamul barzax boobu muy alamul misaal boobu et que euh, <coughs> léeg nit koo xamante ne ndax par exemple euh, maanaam par par incarnation tur yàlla loolu moom moo maanaam corrélation boobu la am moo tax may nettali wax ji nii ci gént gi parce que euh, dimension yooyu lañ nekk quoi du loo xamante ne lu palpable la nii wala nekkul ci monde bi nga xam ne mooy c'est un monde matériel mais monde bu bu bu bu spirituel mais strictement spirituel la nekk ko dimension turu yàlla yi ñu nekk di wax ni euh, mais surtout dimension bi nga xamante ne moom moo nekk ci par exemple gént xam nga nit ku ne say gént dafay dafay déterminer yow ban niveau nga ne aussi euh, parce que <laughs> koo xamante ne xam nga léeg Euh, nit ki bu fekkente ne moom nitu àdduna maanaam fii la yem maqaamam soriwul fii rek la ne ci àdduna bii ñu nekk ci suuf fii la ne kooku day faral di gént yi xew ci suuf fii maanaam moom euh, day gént événement bii nar na xew day gént lii di maanaam moom day jàpp ne moom mi ngi gis lu rëy parce que euh, jàpp na ne moom dañ koy wan parce que moom daal bu géntee dara da koy gis quoi en fait loolu bu fekkente ne say gént ñi ngi yem ci yi xew ci adduna bi fii nii ci monde bii nii bi ci suuf nii c'est parce que niveau boobu nga ne voilà parce que yow niveau bi nga nekk mooy ne da ngaa suufee moo tax soo leen seetloo ñiy faral bi nekk ci dimension boobu su fekkee yéen am ngeen seetlu dëgg bi ngeen gis ne ñii faral di nekk ci dimension boobu di faral di gis yoo xamante ne maanaam moom lu mu gis rek yu mu gént rek da koy gis ah nangam et que gént mi pour la plupart du temps day faral di xew ci yi nekk ci àdduna bi mooy souvent ñi nekk ci lasaraar maanaam ñi nga xam dañuy yëngatu ci lasaraar nii ñoom euh, vu que seen dimension ci niveau turu yàlla yi wala maanaam martaba bi ñu nekkee wala seen niveau bi nga xam ne moom la ñu nekkee ci eh, spirituellement dafa nekk ci suuf maanaam ci suuf lañ nekk mooy ci suñu àdduna bu bii bii fii ci xayat bi ci suuf fii lañ ne mooy alamul mulk fii ñoom loolu day tax ba par rapport ak dimension yooyu nga xam ne turu yàlla yooyu noonu ñuy ñuy ñoom ñu di leen lool ñi may wax nag mooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg euh, dañoo dañuy cheminer quoi maanaam ñoon lay waxal ñi nga xam ne am nañu benn notion ci wàllu sikar yàlla yàlla euh, dimension spirituelle ñooñu lay wax mais waxuma ñi nga xamante ne ci ay ci lañ ne mais soo feetloo dimension boobu ñooñu ñoo ci nekk maanaam ñi nga xam ne euh, dañuy euh, nekk ci lasaraar lu bari mooy liñ naan sëriñu taariyaax wala xeet yooyu dañuy ñaanalaatee dañuy nangam ñoom ñooy faral di nekk ci na way yow de gis naa say mbir gis naa lii di son naa nangam gis naa lii ainsi de suite ñoom ci dimension boobu la ñuy nekk tout temps boo leen seetloo dañuy nekk di la di di di di mën di wax di la wax rek maanaam seen gént yi day tourner autour de lii di xew fii seen gént yi autour de lui rek li nekk di fii ci loolu la ñuy gis euh, euh, ak ñeneen ñoo xamante ne dañ koy am souvent ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne léeg-léeg danañ góorgóorlu tuuti ci wàllu diine nii mais dañoo xamaa dañoo xaw a nekkaale ay nitu kii bi comme niñ koy waxee ngeen baal ma ci expression mais nitu fee bi lañ xaw nekk tuuti en même temps c'est-à-dire que dañoo am ñaari volet dañoo am volet diine bi c'est pas que dëgguwuñ ci ah ñi ngi mais dañoo xaw a ganaare bay nekk ci see bi en même temps soo leen seetloo ñooñu tamit ñooy faral di am gént yooyu noonu nga xam ne dañuy faral di gént di gis ay événement yu nar a xew wala ñuy gént benn affaire bu nekk fii ci adduna bi maanaam tout le temps ñoom seen dimension gént day nekk day faral di nekk ci loolu wala yenn jigéen ñi nga xamante ne souvent bon ci monde jigéen ji la gën a bari ñoom da gis ne dañuy am yenn Euh, de maanaam dinañ julli par exemple dinañ julli léeg-léeg de temps en temps ñu kocc koccal wér du tuuti ak xeet yooyu mais diine ji dëgg-dëgg nekkul nekkul priorité numéro une ci seen ci adduna waaw nekkul priorité numéro une ci seen adduna maanaam seen adduna dafa am diine am na diine gaa mais dañoo bari waale yeneen yu ñu nekkaale en même temps souvent ñooñu tamit dañuy faral di am gént yu yooyu di gis souvent yi xew ci adduna bi yi kii et cetera parce que seen dimension foofu la toll niveau bi moo toll foofu léegi nag plus nga yéeg ci niveau bi boo nekke ci malakut beneen niveau bu gën a kawe boobaa ngay gént ay gént yoo xam ne day xewee ci adduna boobu mooy asamaan yi donc comprendre léegi plus nga yéeg ci jabarut ah ngay gént gént yoo xam ne day ànd ak dimension yooyu après ah laahut foofu tam ngi gént dimension yi gént yi yaa ngi nekk ci dimension yooyu après xaaxul say gént di gën di nekk ci dimension yooyu ce qui fait que ku nekk ci dimension yu gën a kawe yi empêché wul maanaam terewul de temps en temps mais du fréquent mais de temps en temps moom mu wàcc gént loo xamante ne ci suñ dimension dimension fii nii la ne voilà léeg-léeg mu wàcc parce que day def day def bu ñu tuddee tanassul day wàcc loolu moom moo ku yegg yenn maxaama duy faral bi eh, par exemple di gis par exemple ay événements yu nar a xew wala ay eh, yenn mbir yu ci du loolu du faral di nekk ay addunam voilà mais parce que loolu su bëggee il faut que mu ba tolloo ak niveau boobu pour mën koo gis après mu war a te bu fekkee eh, niveau selon niveau spiritualité ak bu comprendre enjeu yi loolu du ko ko jaral du ko jaral muy wàcc ba ci niveau bu baax bi pour mën koo gis ak yooyu mais léeg-léeg euh, mu nekk xaal bu ko boroom subhaanahu wa ta'aala defal maanaam mu wàcc sans que mu yëg maanaam mu sans maanaam mu wàcc mi ngi ci kaw ba tey maanaam moment même moment bi mu wàcc mi ngi ci kaw di yéeg en même temps voilà loolu ce qui euh, loolu xaal la boo xam ne moom sàkkuwu ko mais ku ko gis ci dimension boobu su dee xam na dina xam ne kii euh, dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa wàcc ni dafa changer niveau mais kii niveau moom ëpp na lii voilà mais ku xamul nag moom ki nekk ci suuf sax parfois lay gën a fonk parce que day jàpp ne kii am na lu ko yàlla may day gis day nangam et cetera maanaam moom kooku lay gën a fonk parce que jàpp na ne kooku daa am mayu yàlla bu kawe kawe kawe ndax day gis nangam na xool na lii da géewoon na lii gis na lee gis na laa fekk maanaam ku nekk ci kaw moom yooyu lay gën a yittewoo waaw yooyu lay gën a yooyu lay gën a yittewoo léegi <coughs> kon pour dellu si ci turu yàlla yi euh, bon loolu loolu benn dimension la ba pare d'ailleurs am na beneen dimension bu mën a nekk ci loolu même ci gént gi mooy le borom subhaanahu wa ta'ala wan la benn mbir boo xamante ne daf la ko wan euh, justement euh, parce que en quelque sorte tasarrufaat yi aju ci maanaam comme yow par exemple souvent sikarkat lay doon maanaam waa ji sikarkat la day sikar lu bari wala en tout cas dafay am maanaam genre yooyu la quoi maanaam nga xam ne mën na ñaan yenn ñaani wala mën na saraxee comprendre euh, borom subhaanahu wa ta'aala won ko par exemple benn musiba bu nar a xew mu xam ne lii nar na xew pour que moom euh, ci dimension moom mu ñaan maanaam ñaan borom subhanahu wa ta'ala zikkar nombre de zikkar bi tax ba événement bu loolu du am c'est comme si boo doon dawal sa oto euh, maanaam euh, xale di la romb xale benn xale bi jaar am da ngay freiner voilà mais yàlla wanu borom subhanahu wa ta'ala xale bi pour nga daw ci kawam quoi nga fiir ko déedéet daf la wan xale bi pour nga mën a freiner bu baax nga gaaw freiner. loolu la loola tax mu wan la ko sinon su bëggee su namoon nga fiir xale bi daf lay wan du la ko wan du la wan xale bi boobaa nga daal di koy romb da nga def koy fiir def musiba nag na nañu yàlla sàmm euh, kon loolu tamit day am ci dimension yooyu mais nag ñu dañuy foog ne ñoom bu ñu géntee affaire affaire bi xew fekk musiba la ñoom dañuy jàpp ne loolu day wane seen dimension bu kawe et que ñoom gisoon nañ ko alors que non yàlla daf leen ko wanoon justement lu tax wanu ko ñeneen ñi mu won la ko yow mooy ne yow yaa waroon nañ góorgóorlu nga ñaan wala nga saraxe wala nga def lu tax musiba boobu du maanaam loolu yow la yaa a def nga sàggan nag léegi ba affaire bi xew ngay taxaw di ko puukare man gisoon naa xam nga loolu tamit euh, euh, euh, lool tam beneen mbir la boo xamante ne vraiment affaire bi <laughs> doy na waar quoi yal nañu yàlla sàmm quoi ah yal yàlla sàmm donc loolu moom moo tax affaire yooyu yëpp c'est des choses yoo xam te ne c'est des choses à relativité il faut pas que nit ñi di dugg ci yenn pièges yi ak yooyu noonu parce que ay subtilité la en ay ay mbir la yoo xam te ne sew-sew euh, yooyu yëpp ñoom amuñ ci benn notion c'est que dañuy fërërëri rek voilà dañuy fërërëri di tërërëri voilà yaakaar ne nag euh, voilà mo di kii moo tax saa yu ñu tasee ak euh, koo xamante ne vraiment daf xam subtilité yooyu daf ko comprendre dañuy nekk ci benn dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy am déception en fait dañuy ne que dañu am déception ci ñoom liñ jàppoon seen bopp du loola mais en réalité décision boobu waroo ko am parce que tout simplement li nga war a def mooy ne a ah, attention il faut que ma xoolaat mbir mi lan la voilà donc yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la quoi léegi par rapport yàlla yi kon yi nga xamante ne moom mooy kon groupe bi comme groupe yooyu ni ñu nekkee ak euh, tur yi dañoo organiser wu de telle sorte que bu ñu dafa am juróom-ñaar yoo xamante ne vraiment ñoom ñoo yilif yeneen yi ci def ñooñu la ñuy tuddee al a'immatu sab'a mooy juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo ñooy kilif yi bon euh, mooy al hayat al hayyu euh, al alimu al muriru al <coughs> euh, al qadiru al qadiru al basiru ak al mutakallim sauf que Euh, foofu ki nga xam ne moom mooy seen imam ñoom ñëpp mooy alxayu voilà alxayu mooy seen imam maanaam moo tax ñu naan ko iam imaamul a'immati voilà mooy imaamu imam yi mooy buur yàlla subhaanahu mi aji dund léegi euh, mu am ñi nga xamante ne ñoom ñeneen yeneen ñeenti imam yoo xamante ne ñoom ñoo tegu ci ci imam boobu noonu muy al alim alimu maanaam moo tax euh, ci niveau bi nga xam ne mooy bi gën a euh, simple entre guillemets ah entre guillemets niveau bi gën a simple moo tax al alimu mooy ki aji xam ji kooku euh, moom mooy al imaamul muhkim mooy imam bi nga xam ne moom mooy atte te xereñ ay atte di tëral mbir yi lenn lu ci nekk mu xam nan la war a taxawe kooku mooy al imaamul muhkim léegi mu am al qaadiru maanaam parce que alqadiru mais alqadiru mooy ci niveau bi gën a simple moom mooy kooku mooy al imaamul euh, euh, mooy al imaamul mujib mais avant moom am na al muridu al muridu mooy aji namm mooy al imaamul jagle mbir mooy jagleel mbir après mu am al muridu kii al al qadiru kon moom mooy al imaamul mujidu moom mooy amal mbir mi voilà maanaam aalimu suy joxe exécution moom al muridu lay jox exécution mooy kii nam nam nam nam yi maanaam kon moom lay jox exécution ne ko eh, lii moom la ñu war exécuter léegi moom bu boobaa moom day jox ordre beneen imam bi nga xam ne moom mooy al mujidu mooy ci amal mbir yi mais moom su koy def daf koy def eh, à travers al imamul amiru mooy imam bi nga xam ne mooy joxe ndigal li nag moom moo naan léegi nangam na am mooy innama amruna li shay'in idha na an naqula lahu kun fayakun ak am amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun moom su nammee dara day wax mbir mi nekkal mu nekk moo tax ñu mu ne al mutakallim mais day nekk al alqaa'ilu dañ koy xamit alqaa'ilu mooy aji wax ji euh, sauf que ñoom euh, ci biir création bi yeneen ñaari muy as-sami'u ak al-basiru ñoom duñu intervenir foofu ñoom dañuy intervenir ci wetu al-aalimu mooy li nga xamante ne moom mooy al imaamul euh, muhkim mooy imam boobu ñoom ci la ñuy intervenir euh, léegi kon mu am yeneen ñaax ñoo xamante ne ñoom ñoo wàcc maanaam ñoom ñaar ñoom ñoom ñooy exécution ñoom ñooy dimension yi mujj yi ci biir set yi moo tax en réalité bu dee ci wàllu organisation amal gi maanaam ni mbindeef yi di jugee ci ñàkk am di ñëw ci am ordre bi mu amee maanaam kon da ngay gis ne alxayyu moo ne ci kaw mu am yeneen ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci même niveau bi mais ci ay dimension yu wuute parce que al alimu moom moo leen ëpp doole mooy al muhkim après al muridu moo moo ci nekk moom mooy al imaamul euh, muxaffis mooy jagle mbiri lenn lu ci nekk maanaam mooy ko particulariser lii daa war a ñuul daa war a weex lii daa war a njool daa war a gàtt lii jamono sangam la war a xew war xew jamono sangam lii ci anam ji la war a xewee war ta xewee nee mooy muxaffis euh, Euh, après alqaadiru mooy borom sañ-sañ bi a kattan bi kooku mooy al imam mujid moom mooy jëlee mbir yi nag léegi exécuter li nga xam ne moom mooy muxassis bi li mu def mooy kiy jagleen mbir yi li mu def kooku moom mooy al imaamul qaadir mooy al al al imaamul mujid mooy al qaadir léegi mu am ki nga xamante ne euh, moom mooy al qaa'il maanaam moom nag moom mooy joxe ndigal li su joxe ndigal li nag moom boo xoolee globalement ñaar la koy jox ku njëkk ki moom mooy euh, al al imaamul mun'im mooy imaam bi xéewalaate kooku nag al jawaadu la jawaad mooy ki tabek muy xéewalaate voilà mooy al wahhab tam mooy ki may ci joxe léegi ak al imaamul aadil mooy imaam bu maandu bi nga xam ne ci àdd la maanaam xéewal ki maandu te lay doxalee ay mbiram mooy al muqsitu mooy al muqsitu ko ñoom ñaar lay jox ndigal ñoom ñaar ñu téye mooy aljawaadu ak muqsitu ñu téye ñeneen ñi di def yëpp ñeneen ñi di yeneen imam yi di def yëpp yeneen nji kii saddana yi mooy groupe turu yàlla yëpp ci ñooñu la ñuy jóge léegi mooy groupe yooyu yëpp biñu demee ba ni ñun il faut ñu suñu maanaam suñu njariñ fokk mu feeñ am naa ne man sama njariñ fokk mu feeñ ndax man maay jariñe ak daaru ne sama njariñ fokk mu feeñ ndax man maay lore al-mu'ti kiy joxe ne sama njariñ foofu mo feeñ ndax may joxe ah euh, euh, al-mani'u ki xañe ne man foog may xañe foog may xañe kii euh, ne maanaam ainsi de suite toppal loolu ar-rafi'u ki yëkkati ne man non foog ma yëkkati kenn quand même ma am ñu ma yëkkati ak al al ki ci kii suufee ki wàcc mooy al-xaafid ne foog ma am ñu ma toroxal ñu ma wàcc ci suuf de suite toppal loolu kenn ku ci nekk wax mais man il faut que ma am lu may appliquer wu voilà voilà al mun'im ci xéewal a ñëw ne man damay xéewal a waate al wahaabu ne man damay maye ar razzaaku ne foog ma am ñu ma wërsëgal voilà mais noonu la euh, al muqiitu ne foog ma am ñu may jox dund mais aussi comme muqiitu dafa incarné wale beneen côté bi moom mooy ki nga xam ne da nga koy mere ba pare ah, appliquer ci moom mbugal mi mu ne mu ne moom il faut que ñoom ñaar ñëpp il faut mu jëfandikoo turam yooyu ainsi de suite parce que caabi magasin yi tax tur yooyu tur yooyu di feeñ ay di feeñee ci jëmm magasin yooyu mais loolu il faut mu feeñ quoi mënut a ñàkk ñooñu ñëpp nag kenn ku ci nekk daan ne maanaam waxtaan ak ki nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy seen saddana yi mooy ñi leen yi def noonu ñooñu ñoo dem wax ak euh, jawwat ak muqsitun ne ko nag jawaat bon jawaat voilà yow yaay xéewale nangam ñëpp ci yow lañ dépendre donc voilà il faut que vraiment voilà yow yaay imaam imaam si bi xéewale donc voilà euh, ki ki ci de ñeneen ñi tam dem ci muqsitun oui bon xam nga il faut que quand exister euh, maanaam il faut que ñooñu maanaam ñun ñi ñuy jariñe nekk fii nangam nangam ñooñu maanaam ñu yéegal mbir al amir mooy imaamul al imaamul amir te moom mooy al mutakallim mooy al qaa'il mooy kii euh, ndax borom daf ne dañuy dañuy wax biri kun fayakun nekkal mu nekk ñooñu après ñu ñu dem ñu évoluer ñu dem euh, ñoom parce que biñu ñëwee ci ñoom lañ ne mais ñoom dañoo daje maanaam mooy ñeenti ñi nga xam ne ñoom ñooy ñeenti ñi nekk ci niveau bi nga xam ne mooy niveau euh, intermédiaire bi voilà mooy al aalimu al muridu al qaadiru ak al qaa'ilu ñoom ñu ne waaw c'est vrai parce que kon léegi dañuy dem ci alxayu seen imam bu mag bi mooy imaamu imam yi maanaam loolu mooy ci niveau création bi loolu lay wax ne euh, tur yi dañoo laaj dañoo laaj buur yàlla subhaanahu wa ta'aala seen ñam yoo xamante ne dinañ ci bégee loolu lay wax quoi maanaam moom la moom laa nekk di expliquer nii voilà bi mu naan fa talabatil asmaa'u min allahi ta'ala quuta quutan laha voilà tafrahu bi taqawwuti alayhi fa ila fa hiya ilaa quutihaa ahwaju min qawli min min quutihaa ilayhaa loolu moom moo tax maanaam ñoom bi nga xam ne dañoo soxla seen ñam yi yi ñu mën a dundee eh, mu ne moo tax fa xalaqa Allahu al gis nga moo tax buur yàlla bind mbindeef yëpp maanaam procédure boobu la ñooñu biñ ñëwee dañ ne dañoo dem ne kii euh, waa léegi ñun dañuy dem ci ar-rabb parce que moom effectivement moom dinañu dinañu mën a euh, moom moom moo yor affaire yi moom dina mën a exécuter parce que rabbu mook Allah comme genre euh, primature la ak euh, ak présidence voilà donc rabbu moom dafa ni man damay dem mooy mooy mooy rabbi yeegi ne man non c'est pour mu mu wax ak Allah parce que ñoom ñëpp duñ duggee ci rabbu rabbu ni damay wax Allah allah ne euh, waa man de euh, xaaral ma wax ak ki nga xamante ne moom mooy euh, kii kii parce que allah en fait moom moo moo moo moo moo leen gën a mag ñoom ñëpp voilà <coughs> allah nag moom moo wax ak ki nga xamante ne moom mooy mooy tur bu mag bi voilà al ismul a'zam al kabirul akbar al kabirul akbar mooy tur bu mag bi léegi moom moo joxe exécutif maanaam ne maanaam muy tur bi nga xam ne ci borom subhaanahu wa ta'aala amalee mbindeef loolu moom moo tax ismullahi al-azam il faut que ñu comprendre que ni euh, ba ci biir ismullahi al-azam al-kabirul akbar dafa ay dimension yu wuute loolu moom moo tax mu ay dimension yu wuute parce que dafa am bi nga xamante ne ci la yàlla amalee mbindeef loolu bokkul ba tey ak ak ak ak ak yi nga xam ne ñoom ñoo nekk yeneen dimension yi ba tey voilà am na yoo xam ne dañoo nekk ci yeneen i dimension donc bi nga xamante ne ci la mais euh, kon day amal maanaam bi bi bi bis bi ne way way c'est vrai léegi man léegi da damay amal mu daal di ñëw ne euh, léegi Allah kon léegi joxal rabbu ndigal bi mu def maanaam euh, exécution bi am évolution exécution bi daal di am évolution exécution bi demee amee maanaam noonu la ñëwee après euh, al al muhkim al imam al muhkim mooy al alim daal di jox euh, orientation yi al mukhassis ak al mooy al imam al te mooy al muriru mooy aji namm ji ki nga xam ne mooy am mooy am namm namm ci mbir yi ak al qadiru mooy borom sañ-sañ yi ak al amiru mooy kiy joxe ndigal ah euh, ñu leen joxee loolu ñoom ñoom ñu daal di jox ndigal exécuté al mun'im ak al muqsitu Euh, ñoom ñu daal di doxal li nga xamante ne moom mooy yi ci des tur yëpp nag ci nekk daal di jël sa wàll ci nan nga war a amalee mi maanaam lan nga war a amal ak nan nga ko war a amalee loolu ci la boroom subhaanahu wa ta'ala joxe digal ci yëpp loolu kon moo tax mu ne wa axrajahu mu génnee ko kon boroom subhaanahu wa xalaqa mu bind allah bur yàlla alxalqa maanaam mi defi kullahu lépp kon ñooñu ci la leen génnee ñun ñëpp waaye wa axrajahu mu génnee mbindeef yi da nga mu génne leen minal adami ci ñàkk ilal wujudi yóbbu leen ci am parce que euh, borom subhaanahu wa comme niñ ko xam ne na naka jekk xamoon na ne mbindeef yi dañ fay ne moo tax ci al alim mooy ñoom dañu mësa mooy imam bi tëral acte bi xereña mbir yi lenn lu ci ne mu teg ko palaasam ñoom maanaam kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa mësa xam ne mbindeef yi dañuy am et que xam gim xam sax moo tax ñu am et que al muxassis maanaam mooy mooy imam boobu nga xam daf ko namal te yii yëpp nag nekkul ci temps il faut que ñu comprendre que ni képp kii bii nii maanaam euh, langage bii nii ak expression bii nii nga xam ne moom moo am ci diggante tur yi ak melo yi <coughs> existé wul dans un temps bien précis déedéet du du ci ay du du ci temps la existé il faut ñu comprendre yëpp ay dimension la rek voilà ay dimension la euh, parce que borom subhaanahu wa dafa nekk kenn nekk càppaaculi te tant que ñu ngi ci dimension wu kenn ak benn ak lenn euh, càppaaculi euh, espace ak temps non seulement du am mais lu ñu tuddee taxayyus tam du am maanaam mooy mooy mën a am lu la mën a lu la mën a téye loolu du mën a ne maanaam am ci loo xe looy xet ci looy looy nekk wala ñu mën la situer géolocalisation yooyu yëpp du mën a nekk ci say mbir moo tax borom subhaanahu wa taala ànd ak yeeg meloom yi naka jekk daf leen a meloo woon naka jekk da leen a tudd euh, amul espace ak temps ba pare kenn la mais nisab yi maanaam niñ koy mën a askanale ci ay tur ak ay melo du ñu jeex te amul fu ñu yem mais aussi amuñu ci place bu ñu nekk ñu nekk mooy moom moo leen melowoo moom boroom subhaanahu wa ta'ala voilà ci wàccuwaayu martabay asma wa sifat ci martabay tur yi ak melo yi voilà loolu il faut que ñu ñu ñu comprendre ko ñu comprendre ko noonu parce que c'est important ñu xamee ko noonu et euh, bi muy amal li mu njëkk amal muy nekk nekk koogu ci dimension boo xam ne ba mu koy amal foofu tam temps ak espace amu ko parce que kenn la te lenn la mooy ki nga xam ne moom mooy mi mooy nekk nekku yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ba pare dafa am ay feeñuwaay yu wuute ci ay dimension yu wuute voilà mooy euh, azatul Muhammad yi euh, euh, voilà ah ak ak al azatu al ahmadiyya voilà mooy donc voilà mooy réalité wu Muhammad gi sallallahu alayhi gi aju ci moom mais nekk nekku Ahmad gi la parce que loolu mi ngi jóge ci boroom subhaanahu wa ta'ala tajalli bi mu am maanaam boroom subhaanahu wa ta'ala moom en tant que nekk nekk euh maanaam euh, euh, day gis lépp maanaam dafa am dafa am ay melo dafa am ay maanaam dafa am ay tour ak ay melo yoo xamante ne nekkuñu nekk-nekkam mais wutewuñu moom euh, ci kaw loolu nekk-nekk yooyu borom bi subhaanahu wa ta'aala euh, day dafa peeg boppam maanaam même moom boppam daf koo xam ci xam-xamam maanaam xam na lépp ba xam boppam mais tamit day gis lépp day gis boppam à gis-gis gi mooy sàmmaw gi mooy kii basar gi mais day dégg lépp maanaam day dégg kàddoom maanaam dégg kàddoom day gis ba pare day xam nekk-nekkam naka noonu euh, maanaam boo jëlee tur yëpp noonu la noonu noonu lay lay nekkee loo xamante ne euh, daf ci am ay tajalliyaat moo xam mooy ay feeñuwaay moo xam ci boppam maanaam bu dee euh, feeñuwaay yi nga xam ne moom lay feeñoo boppam maanaam mooy masalan muy dégg kàddoom moom borom subhaanahu wa ta'ala di gis nekk-nekkam diko xam ak yu mel noonu loolu <coughs> boo ko ci melo yi tajalli googu feeñuwaay boobu borom bi di feeñoo boppam ci la amale maanaam ak maanaam te loolu euh, parce que euh, am na benn dimension boo xamante ne waroon naa ko expliquer waroon naa ko wax foofu parce que c'est important Euh, parce que dimension bi ñu nekk di wax ni ci zaat bi la nekkugul ba tey ci sifaat yi nekkugul duggubuñu ci asmaa wa sifaat yi maanaam dimension bi may bi ma tàmm bi may wax ni ci ne day feeñu boppam ci boppam laata feeñu waayu turam yi melo yi la mais ci martaba pas ci temps espace comme ba tey nañ loolu foog ñu muy leer et que waay boobu ci la sant gi mu sant boppam amee voilà moo tax euh, amul dimension maanaam amul fu mu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laa laa uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsika man munuma peek sant gi ma lay sant parce que yow yaa ngi mel yow ni nga mel mooy ni nga sante sa bopp moo tax sant googu la ñu indil ci njaalbeenu Fatiha bi alquran bi nga koy ubbi mu tàmbalee ko noonu alhamdulillahi alhamdu moo maanaam kon sant gi nga xam ne moom la boroom subhanahu wa ta'ala ba dara dul dara te dara amul cant googu maanaam mooy tajalli feeñal boppam ci cant googu nag ci la tur yëpp génne maanaam tur yàlla yi ci feeñuwaayu cant googu ci la martaba tur asma wa sifat ci la génne ba ci ismullahi azam ci cant googu la amee te cant googu nga xam ne ci la feeñalee boppam nekk nekk boppam ci la feeñalee beneen nekk nekk mooy secret wu unsurul azam bi man biñ doon wax jotaay bii wees voilà mooy mooy vraiment l'élément wala la nature maanaam bu bu gën a mag quoi bu gën a mag lépp quoi googu euh, ci la feeñal moo tax nga gis xaqiqa bi génnee ci loolu mooy réalité bi génnee ci feeñu googu mooy réalité mooy li ñu ak al muhammadiyya az-zaatul ahmadiyya wal haqiqatul nekk nekk c'est-à-dire que l'essence ahmadienne et la réalité mohammedienne mais à travers des dimensions différentes ci dimension yu wuute yoo xamante ne am na yenn yi leeraloon nañ ko ci jotaay yi weesu loolu moom moo tax jotaay yi yëpp dañuy duggante loo comprendre ci benn rek mën na la yóbbu ci beneen point boo xamante ne jàlloon nañ loo comprendre ci benn point ci point yii ñu nekk wala yii di ñëw mën nga ko ci gisaat dañoo duggante euh, feeñuwaay boobu nga xam ne ci la réalité boobu amee moo tax yeneen bi sallallahu alayhi ci boppam moo moom ci boppam mooy al ismul mooy turu yàlla bu mag ndax xaqiqa bi nga xam ne moom la incarné mooy vraiment xaqiqa turu yàlla bu mag bi mooy nekk-nekk gi la ci la xaqiqa réalité yenente bi sallallahu alayhi ci la génnee mooy euh, xaqiqa boobu nag en effet te dinañ ci ñëw bon waxoon nañ ci jotaay bi lañ ci gën mais mais mais mais c'était important quand même que ñu ñu ñu ñu laytaayal mbir mi teg base yi mooy xaqiqatu jawharatul kamal en effet euh, te lu tax muy réalité jawharatul kamal moo tax jawharatul kamal nekk bu garaaw a garaaw ni doy waar voilà mu nekk en fait ñetti lañ yoo xamante ne dañoo duggante mais ñoom ñi jawharatul kamal moo leen moo leen ëmb en fait mooy kamal yaqutatul haqa'iq ak salatul ghaybiyya ñett yi la voilà euh, ñaar yi njëkk yi mujj yi firi nañ leen euh, salatul ghaybiyya ak yaqutatul haqa'iq yooyu ñaar firi nañ leen euh, mais dimension bi nga xam ne mooy dimension Jawharatul Kamal moom mooy beneen bi nga xam ne boobu c'est extraordinaire boobu dimension la bu bu bu mooy base u mooy fondement wu lépp lépp lépp lépp ci réalité boobu la génne waaw waaw ci réalité boobu la génne ci dimension boobu la génne te foofu ngay gisee xaqiqa Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu parce que dimension bi nga xam ne ci la Cheikh ma Tidiane Chérif radiyallahu anhu maanaam dimension boobu la dimension maanaam duggante ak réalité yeneen bi parce que côté wu Ahmad gi moo tax mu nekk al-qutbul maktum maanaam moo d'ailleurs moo moo tax mu tudd moom Ahmad te tuddul Muhammad par exemple voilà et dimension wu Ahmad ak Tidjani dafa am ay dimension yoo xamante ne amuñu maanaam parce que réalité yi nekk ci Ahmad ak Tidjani en tant que Ahmad ak Tidjani maanaam dimension boobu nekkul ci beneen Ahmad donc euh, parce que ay volets la yoo xam ne mais ay ay ay ay ay ay ay ay xaqaa'iq la yoo xamante ne euh, mais vraiment mooy si sont les réalités vraiment originelles et primordiales les réalités primaires mooy réalités yi jiitu yi njëkk yi cosaan yu lépp ci dimension yooyu lañ génnee euh, loolu moom moo tax euh, dëgg dëgg dëgg dëgg niveau dimension yooyu il faut benn nga nekk Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu wala nga nekk euh, maanaam wala nga jeex ci moom wala nga jeex ci Cheikh Ahmed Tidiane mais jeex boo xamante ne seey lay doon du jeex bu ndaw rek seey foofu nga seey ci moom carrément pour mën a am aperçu ci dimension bu extraordinaire bi nekk ci niveau boobu te sëy boobu ngay sëy ci moom moo lay jox euh, loolu moom moo ñi ñi am aperçu yi ñëpp ci awliya yu mag yi kibaar yi exemple comme euh, te te ñoom sax dañ ci am dimension buñ ci am parce que euh, àgguñu vraiment ci yenn niveau yi ku mel ni al imam kii Sahl ibn Abdullah at-Tustari ku mel ni Abul Hakam ibn Burajjan Burajjan ku mel ni imam al-Hakim at-Tirmidhi ku mel ni Seydi Muhyiddin ibn al-Arabi ku mel ni Cheikh Abdul Qadir al-Jaylani ku mel ni Euh, Cheikh Abdul Karim al-Jili ku mel ni imam Abul Hasan al-Shazili ak imam ar-Rifa'i ku mel ni Cheikh Abdul Dabbagh radiyallahu anhum pour ne citer que cela maanaam pour bañ a tudd ñeneen ni ñoom Euh, ñoom dinañ am aperçu ci dimension bii nii maanaam bii nekk nii mais dima maanaam ñoom seen aperçu dafay euh, en fait lu tax ñu koy am moom laa lay expliquer mooy bi ñu demee ba jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa vraiment yenente bi nekk seen lépp quoi ci dimension ci côté yëpp sallallahu alayhi dañu am benn lan laa ko mën tudde dañu am benn xeetu adoption exceptionnelle maa ko mel ne Seydina Xadir hmm, na la Xadir euh, dañu dañu am benn euh, adoption noonu laa ko mën tudde bu tukkee ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moo tax dimension boobu loolu moo tax ñoom ñu mën ci am yenn accès yi euh, malgré que dinañ ci am ay quelques limites mais il faut vraiment nit ki nekk vraiment ku seey jeex takk ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu pour mën ci am une lecture vraiment profonde et générale et et et une lecture euh, waaw en tout cas faut mu bu bu garaaw quoi il faut que mu voilà c'est même pas dans la li may wax ni mais voilà c'est c'est c'est c'est c'est immense quoi dafa dafa dafa dafa dafa dafa garaaw lu rëy rëy rëy kon moo tax réalité boobu ci la euh, euh, ahmadi ak muhammadi yegi ci la moo tax nga gis yenente bi sallallahu alayhi dimension yu kawe yooyu yëpp ahmad la ak muhammad ak tamit Mahmoud bien sûr voilà ak Mahmoud bien sûr parce que à travers Mahmoud ci la nekke ci dimension wu ñett yi Allahu wahid ak ahad Allahu ahad wahid mooy xadara yooyu mooy martabay ahadiya maanaam uluhiyya ahadiya ak yi loolu tur bi bi leen englobé dimension yooyu mooy Euh, donc Muhammad moom moo nekk ci dimension bi gën a kawe Ahmad et puis am na yeneen dimension yoo xamante ne Hamid ak Hamad ñoo fa nekk am na tamit Hamidu niveau yii yëpp ah nekk tur yi nga xam ne tax tur yii nii ñu ma tudd ñoom ñooy tur yi sookulut mbooleem non seulement tur yenent bi mais tur yàlla yi euh, parce que dimension yooyu ci la euh, bi sallallahu alayhi feeñe ci dimension yu wuute Cheikh Tidiane radiyallahu anhu topp ci dimension yooyu même si que euh, saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi dañu am ci biir niveau yooyu nu ñu bokkee maam ci jëmm yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wa alihi loolu moom moo tax ñu nekk ñoo xamante ne dañoo invisible yeneen yi tamit alayhim salaatu wassalaam euh, nekk ci beneen niveau loolu dinañ ko gis bu ñuy wax ci jawharatul kamal bi bu ñuy gis euh, euh, fi ñuy waxee fi mu naan won eh, albarkl asta bi muzunil arbahi mali atli kulli mutaarradin min al buxuri wal awaani incha allah dinañ dinañ gis partie boobu dinañ ci wax incha allah parce que parce que ñu commencé dugg ci domaine boobu nga quoi comme domaine bu bu bu allah et que euh, loolu yëpp mooy dimension jawhar kamal en fait moo tax mu garaaw quoi moom moo ëmb yaqutatul haqa'iq bi nga xamante ne boo seetloo al yaq wal yaqutatul mutahaqqiqatil ha'itati bi markazil fuhumi wal ma'ani gis nga yaqutatul haqa'iq voilà ci niveau boobu la nekkee mu ëmbaale salaatul ghaybiyya tamit euh, ak dimension yi nga xamante ne moo ci nekk ci muy wax euh, euh, voilà

dafa nekk loo xam ne euh, kon à travers loolu borom subhaanahu nekk nekk googu muy réalité muhammadienne boobu muy yent bi sallallahu alayhi wa alihi kon ci benn côté moo tax bi yenent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne kuntu nabiyyan wa aadama mu jëndalul fii tiinatihi dama nekk yenent fekk moom aadama ñu ngi koy maanaam mi ngi ci banitam parce que nit maanaam doomu aadama maanaam nit moom moo moo yor dimension bu mag bi en fait mais et que yenente bi moom mooy ci jox moom aadama formam ci côté boobu voilà mooy wa nuuril mu akwaanil mutakawwinatil aadam yi aadam yi ci jawharatul kamal ba tey ci ñëw tamit voilà mais c'est juste que damay placer mbir yi ngay gis benn bu ci nekk ne mu taxawee ba pare euh, à partir de niveau boobu ci la urush yi feeñe al urushul parce que arash yi juróom lañ juróomi arash ñoo existé moo tax bu ñu naan arash ban ban arash la wax voilà ndax arshul xayaat wax mooy arshul wala al arshul karim la ñuy wax wala al arshul majid la ñuy wax wala al arshul azim la ñuy wax wala ban voilà euh, donc euh, voilà moo tax yooyu yëpp ak mooy mooy bina ak beneen bi mooy bina wakaana arsuhu alal donc dimanche yooyu dinañ ci ñëw tamit bu ñuy gis fi parce que foofu ci parce que ci loolu ci la ci la ci la araf yi ñëwee maanaam à de ay niveau ci la manifestation yi yu yëpp manifestation réalité mohammedienne boobu la mooy yent bi sallallahu alayhi bi boroom bi njëkk amal rek te amalu ko ci temps ni ci espace au contraire moom ci boppam kila la boroom bi di amale espace yi temps yi dimension ruuxam boobu la voilà te alquran tamit leeral lool alquran wax na ko ah du du ay sos du kii wala rek dimension wu kasu nii rek déedéet dimension coranique la c'est-à-dire que c'est min amrinaa ruux voilà voilà xaq dañ koy wax tamit al xaq voilà bihi wa dañ koy wax tamit al xaqul maxluuq wa bil xaqi wa bil nazala voilà nga gis talaatil xaq sallallahu alayhi wa sallam voilà ci ci jawharatul kamal ba tey aynil haqq ah haqq allati tatajalla minha urushul haqa'iq urushul haqa'iq arashi haqa'iqi voilà donc toutes ces yooyu yëpp dinañ ci ñëw dimension yooyu yëpp dinañ c'est juste pour expliquer ne parce que dañuy laytaayal wax ji teg maanaam jawharatul kamal maanaam dimension bi ñu ci war a gis maanaam ni mu dafa garaw dafa garaw du du du du nem non mooy fondement wu lépp voilà fondement wu lépp ci jawharatul kamal boobu la génnee voilà en fait moo tax salaat fatiha jawharatul kamal seen lien mooy ne en fait salaat fatiha ci boppam mu ëmb jawharatul kamal mais que jawharatul kamal mooy sookal bi mooy base bi nga xamante ne taxaw taxawul woon salat fatih bi du feeñ du taxaw parce que euh, c'est comme si c'est comme euh, parce que salat fatih bi moom mooy adduna bi existence univers bi maanaam réalité mohammedienne ni mu feeñee ci univers bi existence mais sauf que sookalam jawharatul kamal la base bi mooy fondement bi voilà comme tey tabax bi ni ngay jëlee fondement bi mu nekk sook sookulam mu nekk vraiment lii tax mu mën a taxaw mais ci tabax bi la bokk sauf ko moom dafa làqatu dafa nëbbu dafa dafa dafa muuru voilà beneen dimension la ne quoi maanaam fondement bi bokkul ba tey ak tabax bi nii lii ci biti et cetera tout ça mais ci tabax bi la bokk fondement ci maanaam boo ne ma tabaxal ma da ngay jàpp test fondement bi ba defar ko ba pare ba fondement bi baax mu wóor ni dëgër na nga doog avancer doog a yëkkati voilà donc jawatu kamal dimension boobu la am ak salaatul faatiha euh, léegi kon su juróom maanaam euh, euh, yooyu moo tax nga gis jawatu kamal ci jeexital gi maanaam comme quoi da ngay yéeg ci benn niveau bu extraordinaire bu extraordinaire noonu sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tu'arrifuna biha iya yàlla na nga julli ci yenente bi sallallahu alayhi julli boobu noonu ah, mooy julli bi nga xamante ne moom ak ñoñam julli goo xam ne salaatan a naa da nga ñuy xamale yow yàlla bi xaa ci barke julli jii nga julli ci yenente bi sallallahu alayhi bii di ca watu xamal moom mooy kan maanaam julli goo xamante ne soo ko jullee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam travers julli bu garaaw bii bu yéeme bii nga wan ñu nag léegi nga xamal ñu nag à travers julli gi kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mais cette dimension là gis nga dimension boobu moo tax jawatu kamal yaakutat xaqaayiq salaatul xayb bi mënu woon a jaar ci keneen ku dul Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu d'ailleurs ñetti salaatu ala yooyu ñoo jeexal jawahirul maani jawahir maani ñetti salaatu ala yooyu ñoo ko jeexal dañ koo firi rek tëj tëj tëj tëj téere bi voilà euh, léegi euh, incha allah euh, ginnaaw ba mbambastal nañ ko nii incha allah ci jotaay bii di ñëw incha allah dinañu ñëw ci taxaw ci jawatu kamal bu baax incha allah ci création bi quoi maanaam déjà dimension création bi yëpp pour leeral wax ji mu ne fa al wujudi illa al-insan voilà mooy ne buur yàlla fa xalaqa Allah buur yàlla dafa bind al-xalqa mbindeefi kullahu ñëpp wa axrajahu mu génne mbindeefi min al-adam ci ñàkk am ila al-wujudi indi leen ci am illa al-insan ba mu des doomu vraiment nekk ci mujjee ñëw espèce bi mujjee ñëw parce que espèce yu bari jaar nañ fi asamaan si suuf si nangam borom bi tabax na defar na lépp ba rafet mais comme que doomu aadama moom mooy ki yàlla namm ci mbindeef yi moo tax mu mujjee feeñ moom mooy socle bi d'accord à travers xaqiqa yenente bi bi mu mujjee feeñ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 Euh, ci mooy ci partie bi nga ñëwee ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo yëf yeneen yeneen tur yi après nga jóge ci dem ci rabb ak euh, allah léegi ma doon laaj euh, diku laa ilaha illallah moom diku ci fan lay féete ci par rapport ak relation juróom-ñaar en fait laa ilaha illallah dafa am niveau gu feeñee ci biir yooyu maanaam dafa transversal déjà loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax ne euh, ne al imaanu maanaam fekk mu ciy jublu sajara kawnu bi maanaam sajara existence bi garab yi mu ne bidoon wa sittuna shu'ba a'laha shahadatu an la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al adha 'an at-tariq wal haya'u shu'batun min shu'abil iman muy xadis boobu ñëw na ci façon yu bari nag ay forme yu bari voilà ne ngëm alxuraan sax tudd na ko na alam tara kayfa daraballahu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fi samaa'i tu'ti ukulaha kulla hiinin bi izni rabbiha garab googu muy wax moom mooy sidratul muntaha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko mu nekk physiquement quoi inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa moom lañuy wax euh, mooy mooy voilà mooy sajara bi nga xam ne ci biir maanaam day feeñee ci àjjana comme étant ak ci euh, li ñuy wax ci ci ci langage suufi euh, bu akabiru arifin di wax ardu kii sajaratu tuuba tuuba lahum wa husna ma'ab alquran noonu la tuuba kon garab boobu en réalité mooy garab gi nga xam ne moo ëmb tur yàlla yëpp ak meloy yi moom mooy laa ilaha illallah laa ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam len leen ëmb dajale moo tax moom mooy vrai ngëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi euh, soixante-six branches wala soixante-sept ci yenn riwaayaat wala soixante-seize ci yenn riwaayaat ci yeneen yi mu ne 77 am na sax ci yenn version xadis yi yoo xamante ne day daf koy gën a bëri loolu yëpp mu ne ay 300 ainsi de suite en fait c'est dafa am benn tronc benn branche garab bi mu am 66 euh, branches wala 67 parce que 66 ak 67 en fait Allah la maanaam loolu lay tollool Allah ci 67 su dee ci 76 wala 77 tamit. dimension yooyu day ñëw parce que soixante seize euh, mooy laa ilaha illa huwa wala soixante dix sept laa ilaha illa huwa te mooy dellu ci abdu tamit parce que en fait allah au moment où allah dafa am euh, alif gu ndaw ci kaw donc dimension yooyu la donc mu ne moo tax moo ci gën a kawe baatu laa ilaha illallah ci jëmmi boppam ci gën kawe te xam nga soixante seize tamit mooy abdu mooy jaam mooy kawnu bi existence aussi donc toutes les branches dañuy renvoyer à l'existence en soi léegi euh, branche yooyu nga xam ne donc visiblement ci biti dañoo am ay manifestations extérieures moo tax euh, ça tombe bien sa question bi parce que dafa leeralaale dafay laale beneen point mooy existence su euh, que ni yi yëpp xam nga sànq ñu ngi doon wax naan nit ku nekk selon tour yi ngay incarner selon say jëfin say doxalin sa melo yi ngay incarner ay état yi ngay nekke day indiquer yow ci yan tour yan tour nga incarner justement dafa am tour yi nag ñoo nekk ci baatin bi mais que manifestation wu tur yooyu mooy yow nan nga ko nan ngay comporter woon nan lan la sa xol mel nan nga incarner sa xol ci lan la aju ci lan lay attaché wu ak nan la nan la mel nan la incarner yan melo yan attribut yan vertu la incarner mais aussi say doxalin nan la lan mooy say centre d'intérêt lan yooyu yëpp mooy manifestation yi loolu moo tax mu ne yeneen bi sax wa innaka la ala xuluqin azim yow di yaa ci kaw mais xuluq yi jikko kawe yi mooy qualité yi vertu yooyu noonu parce que yooyu ay incarnation turu yàlla yi la ak meloom yi te loolu la leerale bi mu naan bil mu'minina ra'ufur rahim maanaam ra'uf la turu yàlla la rahim la turu yàlla la ci way gëm ni kon mooy manifestation wu turu yàlla yi ak melo yi maanaam ak ni mu koy incarné moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la ko wax fële ne ko yow moo tax yaa ngi ci kaw maanaam ala yaa ci kaw mboolem jikko yu kawe yi te mooy tur yu tur yeeg melo yi yëpp nga incarné ëmb leen dimen yëpp nekk say dimension donc loolu soo ko nekkee da ngay incarné tur bi léegi nag tur yooyu ngay incarné yeneen euh, ci dafa am ay jikko yu ñuy manifesté woo yooyu mooy soixante six branches wala soixante wala soixante seize wala soixante dix sept wala trois cents ainsi de suite parce que soixante six yi ñoom ñoo ramifié wu parce que xam nga branche yu garab maanaam tey par exemple benn branche bu nekk ni beneen branche juddoo nii maanaam kon soixante six yi ñoom ñoo ëm le ñoo dajale dajoo ci branche bu mag bi mooy bi mu tuddee ah alaha mooy bi ci féete kaw te moom lañ naan garab gi garab gi suñ koy wax tronc bi moo tax ñuy wax tronc boobu nga xam ne mooy le le tronc communautaire sax la ñuy wax maanaam mooy datt gi moom mooy gàndam branche bi yeneen branche yëpp dañoo aju ci datt googu bu dëgg léegi euh, yeneen garab yi maanaam kon soixante six yi wala soixante sept yi boo ko bëggee yóbbu soixante seize wala soixante dix sept ci biir branche yi moo am ay sous branche ainsi de suite noonu lay demee ba ay trois cents ainsi de suite ci la waxee ne am na trois cents jikko yoo xamante ne ku ko dajale yëpp da ngay dem àjjana Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne ko yéen ñaanal ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma am non dañu ku ci am benn da ngay dem àjjana mu ne ko ñaanal ma ma am ci benn mu ne ko yow trois cents yëpp nga dajale maanaam parce que dimension la yoo xamante ne kon euh, loolu loolu moom moo tax euh, moo tax mu bàyyi mata bàyyi xew ka léegi nag mu ne mais xayaa u li ñu tuddee al xayaa u mooy kersa kersa daf ko tuddee daf ni shu'batun min shu'abil iman maanaam maanaam branche la ci branche ngëm yi maanaam garab googu la tuddee muy iman mooy ngëm parce que moo parce que ngëm du dara lu dul nga seede wéetaayu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala à travers baatu la ilaha illa allah ba pare nga incarné ko à travers muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lii mooy gëma léegi dimension yi nag mën na wute forme yi ainsi de suite mais lii mooy ngëm loolu moom moo tax euh, loolu moo tax baat boobu loolu dafa ëmbaale yooyu yëpp baatu la ilaha illa donc ce qui fait ni Euh, dimension boo dem nga fekk fa baatu laa ilaha illa allah di manifesté dimension boo dem da nga ko koy fekk muy manifesté wu euh, dinañ ci ñëw incha allah parce que justement baatu laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi ak secret yi nekk ci biir loolu moom moo indi ci yeneen dimension yi euh, manifestation wu li ñu tuddee mooy al aqlul awal mooy xel mu njëkk xel mi ah muy dañ ko al qalamul a'la xalima gu kawe gi mais tamit ak tamit euh, euh, te te te mooy ak ruuxul kulli mooy ruux gi nga xam ne euh, moo matale lépp ruux gu matale lépp mooy la mooy l'esprit universel et que loolu day manifesté wu moom ci boppam moom moo rëdd bindu ci li nga xamante ne moom la ñu tuddee al nafsul kulliya mooy bakkan bi nga xam ne mooy lépp mooy lawhul mahfuz bi mooy lu ñu tuddee euh, donc mooy alluwa borom subhaanahu wa ta'aala bi mu wattu bi parce que ci la xam-xamam xam-xam bi nekk maanaam ci la rëddee bind ci lañ bindee xam-xam bi te loolu moom moo tudd euh, moom moo maanaam moom mooy moom moom moom moo am moom moo contenir partie bi gën a am solo te lépp lu nekk ci lawhul mahfuz ci partie boobu lay dellu daa iman mooy umul kitab umul kitab à travers partie boobu fokk ci lay dellu mais umul kitaab boobu euh, li ko tracé moom mooy ilmul kitaab xam-xamu téere bi te loolu yëpp nag ñaar yooyu ñaari dimension yooyu ilmul kitaab umul kitaab moo tax mu naan euh, déglul mu ne wa yaquluuna lasta mursala borom bi bi muy jeexal euh, suratul suratul bi ah voilà nee nañ nee nañ yow lasta mursala yow doo ab yenent xam nga borom mu na qul kafa billahi shahid qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum wa man indahu waxal ne man yenent yàlla Muhammad saa sam yéen ne ngeen ma yenent sama réalité ngeen amul maanaam moom la yàlla yabal ci mindi fi moom la yàlla yabal ki ñun ngir ñu mu xamal ñu lu yàlla bëgg mais moom la yàlla yabal ci particule bu nekk existence ñoom nag dimension yu yëpp ci yenent bi sallallahu alayhi dañ ko bañ ñee nañ ko yow doo yenent lasta mursala mu ne ko xul yow waxal yenent bi sallallahu alayhi wasallam yow wax leen waxal ak gaa yi nee leen kafa billahi shahidan bayni wa baynakum yàlla doy na ma seede man ma digganteeg yéen waaye wa man indahu ilmul kitab ak ki nga xamante ne fa moom nekk na fa ilmul kitab xam-xamu téere bi boo demee ba nekk ci dimension wa ilmul kitab kooku moom moom moom doy na seede ñeneen ñi ci des dañuy gis dañuy dégg dañuy voilà dañuy euh, xam wala dañuy euh, dañuy dañuy dañuy am aperçu ci réalité yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom dañuy seede shahid maanaam moo tax mu ne shahid kiy seede témoin vrai témoin mooy koo xam ne àgg na ci dimension wa ilmul kitab voilà et à travers ilmul kitab bi accédé na ci ummul kitab nday di téere ji xam nga ilmul kitab lu muy tolloo cinq cent quatre-vingt-quatorze boo jëlee baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nga dindi xaraf yi yëpp nga nga teg xaraf yi sans répéter moom nga yam mais xam nga ummul kitab lu muy tolloo quatre cent quatre-vingt-quinze mooy at-Tijaani ñu gis relation bi yenent bi am ak ak boo jëlee Muhammadu Rasulullah rek ak ak ak Tijaani relation boobu nga gis am te soo cinq cent quatre-vingt-quatorze ak quatre cent quatre-vingt-quinze ay miroir lañ Il y en a qui mettent ah. de façon de cuire hmm. euh, sans ah, am na kuy joxe foofu recette de mange tout. Oui, tu laisses au fond. Tu laisses euh, bouillir. Et ça, c'est façon, on prend huile. Et l'autre. waaw euh, la de seen dem. de la de. waaw. voilà donc en quelque sorte loolu la quoi. Mm-hmm. jazakumullah xeyran wallahu a'lam voilà amoon naa beneen ñaareel laaj de kii waaw bu dee waaw waaw bismillah waaw si ñaareel laaj mooy en fait ba nga ñëwee ci ci kamal après est-ce que donc su ma déggee wala ma comprendre mën naa wax ne jawharatul kamal dafa nekk incarna incarnation ismullahi azam waaw waaw am desakat mooy waral nekk ci wasifa ji jóge astaghfirullah julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam jóge la ilaha illallah bi ko donc di yëg ci jawharatul kamal hmm. mais yooyu yëpp am nañ ismullah al-azam seen biir d'accord d'accord mais ñoom ñëpp dañoo incarner ismullah al-azam ci ay dimension yu wuute hmm, hmm, voilà loolu moom moo tax en fait taalibe tijaan mënul nekk di di di attardé wu sur des faits de euh, oui dama ami rab dama ami lii dama maanaam mënut a war sa attardé wu ci loolu parce que mënuñoo cohabiter ak moom mm-hmm. maanaam mën nañ mën nañ ko jéem di tëral pexe ak yooyu mais bu nekkee dëgg-dëgg ci li muy ne non dara lañ ko dul def parce que mënuñu cohabiter ak moom parce que mënuñu cohabiter ak leer gu tollu noonu mënuñu cohabiter ak euh, ak euh, maam seytaane mënut a cohabiter ak loo xamante ne leeru yeneen ci saa daf cee ba pare nit ki di ko dund mënta Mm-hmm. moo tax d'ailleurs comme li yenente bi defoon rek sallallahu alayhi wasallam bi mu toogee euh, Ummu Jamil ñëw di di di di di di saaga di saaga di saaga Seydina Abubakar radiyallahu anhu tontu ko bu ne euh, seytaane daal di mën a daal di mën a dugg si yenente bi gé jóg dem daal ne man du ma toog parce que la avant ngay tontu seytaane dafa sori woon mënul woon a jege mais bi nga commencé tontonteeg moom di wax ki maanaam xuloo bi commencé rek mm-hmm. ci la seytaane dugg si te man du ma toog ak yo maanaam yow léegi nan nga mën a toogee di bokk ak seytaane di bokk ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam a jotaay euh, wala li nga nekk nga koy dund di dund yeneen bi sa biir sallallahu alayhi wasallam maanaam mu nekk ci sa dund quoi maanaam nga koy dund sa biir di ko dund sa jëmm sa xol sa kii ba pare seytaane di ko habité ak yow loolu loolu du jàppande mën na nag de temps en temps mu jéem a xool ndax mën na am fu mu jaar xeet yooyu mhm. euh, mais mënul ko habité ak yow ah mënul ne